waaw léegi bi ñu xamee ne moom lu màgg dayo la fa ñépp bokk ci gën a màgg ci yi ngay jegeñee sa boroom waaw ci jaam bi di def ngir jegeñe boroomam fa boroom xam-xamu suluk yépp waaw d'une manière générale ci boroom xam-xam yépp rahmatullah alayhim rawatina ñoom ñii surtout bii nga xam ne moom lañuy ñuy wax waaw mu ne nag dëxëlam inda zawil ifaada ci ña nga xam ne ñooy jariñ ñooy boroomu jariñe waaw muy boroom xam yi ci seewux yi nga xam ne ñoom ñoo ko xam te di ko joxe radiyallahu lan la shay'un mbir la murattabun loo xam ne dañ koo nose minal ibaada ci jaamu ci façon jaamu yàlla yi waaw mooy loo xam ne dañ koy xam moom laa la dañ koy quantifier mën a xam ne nii la tollu waaw comme nga ne man fukki astaghfirullah yoo xam ne moom ngay def suba gu nekk ak ngoon gu ne nga xam ne lu ñu xam la waaw nombre salaatu ala nabi lii ci salaatu ala nabi cinquante salaatu ala nabi alayhi salaatu wassalaam yoo xam ne moom ngay def suba ak ngoon comme loolu mooy shay'un mbir lay doon murattabun loo xam dañ koo nose daal di koy tegale teg ko mu mu nekk lu ñu nose minal ibaada ci façon jaamu yàlla yi ci azkaar yi fii waqtihi ca waxtoom nag day am waxtu parce que boo bàyyee noonu rek laisser aller saa bu ma neexee def bu ma naqaree bàyyi loo déedéet loolu du baax waaw moo tax xayrul a'maali afdalul a'maali adwamuhu wa in qall la ca gën a sax te lool foog bu am loo xam ne loo koy tënke la ci waxtu ak ci nombre kon mu ne fii waqtihi ci waxtoom kon mbir maa ngi noonu lii la loolu moo tax ngay gis ca euh, suyuxu turuq suufiyé yi euh, ngay gis ñu naan diw par exemple ñoom dañoo am loo xam ne wird woo xam ne par suba la comme niñ ko fi waxe woon voilà ak loo xam ne par ngoon la waaw ndax li suñu boroom wax ne wadhkur isma rabbika bukratan wa asila waaw del tudd sa turu boroom waaw bukratan wa asila waaw ci suba yi ak ci ngoon yi mu ne nag summa ishtiqaaquhu ata ginnaaw gi nag fi ñu xare baatu al wird fan lañ ko xare fan la jóge lii mu ngi wax ci étymologie bi fan la baatu wird fan la jóge te lool waxoon nañ ko ci mbëmbëstal bi ci gàttal mu ne mu ngi jóge minal wuruudi fil miyaahiya fata mooy dem root nga ngay def dem ca ndox ma fil miyaahi dem nga fay dem ngir root fa fil miyaahi ci ndox mi yaa fataa yow cam si kay dem tiim ndox ma ngir root fa kay nekk foofu la ngir uti ndox waaw dem moo tax ñu naan wala da ngay dégg fil xadiis rot na waaw rot na ci xadiis sàngam kën yonent ma saa saam nee nii waaw summa minal wuruudi fil moom mu ngi jóge minal wuruudi ci ak root fil miyaahi ca ndox ya yaa fataa dem ca fa ndox ya nekk ngir rooti fa ah yaa yow mi nga xamante ne yaay camsi ndax xam nga doon naa la wax naa al wirdu daa am alwaaridu am waaw al wirdu mooy li nga xam ne moom la nit ki di def moom la sëriñ bi wax nii ne shay'un murattabun min al ibada fi waqtihi mbir moo xam ne dañ koo nose ci jaamu yàlla yi loo xam ne day am wax waxtoom boo xam ne nit ki da ko ciy respecté du ko ci def waaw loolu loolu noonu nag loolu la naan wirdu gi après nag la cay tukkee mooy alwaarid boo ko defee la yàllay sotti ay bëbb yu muy def ci leeru koo kële di ko def te yàlla tax te di ko teewlu ndax loo ci teewluwul doo ko ci am waaw waaw sëriñ bi dina ko leeral ci biir radiyallahu anhu lool muy sotti ci yow nag lool mooy alwaarid waaw waaye nag loolu warula dox sa diggante wird gi parce que wird gi comme ni boroom alxikamul ataaiya wax moo ëpp doole parce que yow en tant que jaam loolu la boroom bi sàkku ci yow mooy nga jaamu ko alors que yow waarit li muy sotti ci yow yow loolu yaa koy sàkku léegi ana yow li yàlla yi sàkku lan lañ man a comparer li borom bi di sàkku ci jaam bi loolu est nañ koo comparer ak li jaam bi di sokk ci boromam déedéet borom bi li muy sàkku ci ñun moo ñu nekk ay jaam di ko defal lépp li wajhihil karim ngir jëmmam ji ngir nekk nekkama duñ ci rax alors que jaam bi moom naa ko def ngir boo amaana nee nañ ma day may muccal da du safara dugal ma àjjana loolu la baax neewuñ bon na de waaye nag fii surtout wirde ñu koy wax tariqa suuf yi loolu taxul ñuy wax parce que lis jullit bu normal kese di def li nga xam ne moom mooy li lislaam bi digle noonu ci biti yooyu kooku moom bu deewee noonu àjjana la jëm comme li yonent ma sa sa waxoon waaja waaw saxaaba ba mu ko laajee wax ko li nga xam ne moom moo war ci moom ci ay julli mu ne ko duma ci yokk duma ci wàññi ba muy dem mu ne bu dee dëggal waa ji wax na dëgg de ci waa aljana la bokk mu ngay dem naan du ci yokk juróomi julli du ma ci yokk duma ci wàññi waaw kon nag mu ngi noonu moo tax fii nii dafa gën a kawe turuq suufee yi li ñuy xëcc ci bi dafa gin a kawe ka dugg àjjana kese daw safara déedéet ñoom mardatullah waaw waaw te loolu moo ëpp solo lépp waaw wala dikrullahi akbar la borom bi wax waaw warat naa ci yàlla ne wala dikrullahi di fàttaleku yàlla nekk ci tudd perpétuel di tudd sa borom ci lu dul dakk ànd ak sa xol sa ruux ak sa yaram lépp akbar moo gën a leneen lu dul moom waaw kon mu ngi noonu le te loolu ridallah kese ga ciy ut ak ngërëmam kon nag ginnaaw bi mu la waxee fi nga xam ne foofee la baat bi toxoo jógee ci gàttal fiñ ko xare mu ne fa kullu wirdi yuridul murida li xadratillaahi walay yaxiida sawaa'un imtama ilal jilaani aw imtama li ahmada tijjaani aw li siwaahuma min al aqtaabi id kulluhum qatan ala sawaabi fa kulluhum yad'u muridiina ila ta'ati rabbil arshi haythu ma jala kon sëriñ bi radiyallahu anhum wone kon nag fa kullu wirdin wird gu ne yuuridu day rotal ñuy rotal al ki nga xam ne moo nangoo dellu ci boroomam nam ma dem ci boroomam di taalibe bi di nit ki nga xam ne cam si nangoo dem ci boroomam nam ma dem ci boroomam da ko fa yóbbu fan la ko yóbbu li hadratillaahi fi nga xamante ne mooy xadarab yàlla ba wala yaxiidaata du ko ñenk waaw loolu nag suufi yi di wax naan xadara xadara nga dégg ñenn ñi di fantasmewu waaw naan nga dégg benn waay boo xam ne moom moom yal na ñu yàlla yërëm te yërëm ko jéggal ñu te jéggal ko mu naan gaa yi doon wax naan xaw ma dañuy dem fan ba avion génnee xaw ma nan la ko waxati nu mel noon war nañoo rus alors que moom moo xamul waaw moom moo xamul li gën yées nag mooy koo xam ne xamul ba pare jàpp ne dafa xam nit ñu bari jàpp ne xam na fii mu ne li muy wax daa am fu ko teg ndekete teg ko fen waaw parce que rek mooy doomu diw xamul dara waaw moom moo xamul nit nag boo xamul danga naan xaw ma loolu moo gën a simple xadara li xadratillaahi comme wird boo man di yor yi nga xam ne moom la masayixu suufiye yi di joxe radiyallahu anhum fa muy jëme bopp boroom mooy li xadratillaahi